dafa am solo defal dara lii sopp na la day daal yàlla nee na ulaayika ñii ko tudd groupe yii ko tudd ñi nga xamante ne suñu déggee tur yàlla seen xol vibré ah ñi nga xamante ni suñu déggee alxuraan seen gëm yàlla yokku ñi nga xamante ni dañuy wéeru ci yàlla ñi nga xamante ni dañuy julli ñi nga xamante ni dañuy génne asaka di joxe seen alal ci yoonu yàlla. yàlla ne juróom yi ku ci nekk ulaayika ñoom ñii ma tudd humul mu'minuna ñooy ñi gëm ñooy borom pas-pas yi xaqan dëgg dëgg dëgg dëgg pas-pas xaqan bii mooy mbir mi parce que ku àggu ci xaqan bi naafeq nga te naafeq musiba la yàlla nee na sayyidina Muhammad bismillahir rahmanir rahim idha ja'aka al munafiquna lu ñuy wax qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun yàlla nee na naafiq yi suñ ñëwee taxaw sa kanam yow Muhammad dañ naan yow yonent bi yàlla nga li ñoo ci seede ni yonent yàlla kon ku wax ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah rek taxul nga nekk jullit fii dégg yàlla ne wallahu moom yàlla ya'lamu xam na ni innaka naka yow muhammad la rasuluhu yenentam nga waaye tamit wallahu yashhadu gis nga berb yi bokk ñu fii dane ida jaaka munafiquna qaatalu nashhadu ñoom wallahu ya'lamu wallahu yashhadu kon yaa am ñëw na yashhadu ñëw na nashhadu am na bii naafeq yee ko wax bii yàllaa ko wax bii yàlla moo ko seedewaat jëmale ko ci naafeq yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen kàddu yi lu mu neex neex bu ko gëm ndax ay ay naafeq naafeq mooy nga xamante ni su Seydina Muhammad ne wala daalliin ñu ne amiin sunni Muhammad ne sallallahu alayhi wa sallam te fekk seen xol ya la seen lam yi wax seen xoolee xorom ko yàlla ci yàlla musal loolu nag mooy feebaru réew mi il faut que ñu moo tax ñu wóorul kenn ñu day wax ak moom ba fas mu jub wor nga wax ni ne ko ah lii de yow rek laa ko nga xëy dem ci réew ñëpp di ko waxtaane ah dina yàqu na koo wóorul mu war la waaw léegi ana kóolute léegi gis loo xamante ni soo leen di xool suñu tubaab bi bëgg a jooy sax li ma def ci àdduna waaye waaye dama ni li ma li ma def commencé nañ nekk ci la jaaree ci ci la jaaree ci li dana nekk ay trente cinq soir te yëpp dëgg la du seen benn. mais kon ñun ñu def rek ci que ñu dëkkoon police du am suñu dëkkoon gendarmerie du am suñu dëkkoon justice du am parce que kenn du doon kenn kenn daay kenn c'est ça kon ñi ñëw ñu ngi ci biir. bu jullit bi amee yéefar biir dina fa am alquran nee na inna alladina yakfuruuna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna numinu bi baadin wa yuriduna an yattaxidu bayna dalika sabilan ulaika hum alkafiruna xaqan fii ne ne muminuna xaqan fii mu ne kafiruna xaqan jëlee ci biir muy muy juróom yi waaye nee na yéego yi biir mooy ñii mooy ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla weddi yonent yàlla bi weddi yonent yàlla yi dakat bu ñu toll dañuy jéem a tàggale yàlla ak yonentam bi gis nga nit ñi yàlla nee na seen si ñu seen jaaykaay àgg na ci ci nekk ci diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ça c'est grave waaw ah. ñuy wax ne lu fi lu bi baaxul ñun daal dañuy gëm yenn yi wala pour lu baaxul ñun lu ñu neex gëm lu ñu neexul tànn waaw te loolu kat ñu jël ko ba bëri moom yoon yàlla nee na ñiy def ñii rek wulaay tuuti gàttal na axtan mu ne tay tay bi mu koy def bànq yi biir wéddikat yi yàlla yi biir mécra yi biir mooy ñii yàlla nee na wa aaxatnaa lil kaafiriina azaaban muhiinan mu ne duma yu rëy moom la defaat tamit yow ak yàlla yàlla ci yàlla lu moo ko kon jullit yi nañu góorgóorluwaat delluwaat ci ponk yi delluwaat ci yàlla ñu góorgóorlu wax naa ne nit ñi seen xol yi pas-pasu laa ilaha illallah moo ci nekk waaye pas-pasu laa ilaha illallah boobu am na virus yu ko song mooy àdduna mooy bànneex mooy bànneex àdduna mooy musique bi musique musique bi mooy musique bi mooy festin mooy émission télé yi émission télé yu bari yi te lépp ay caaxaan la promotion ay waaw yow mënoon am sa gàmmu trente minutes ñu tegal sa vingt quatre heures jox ko am festival moom fajar ba mu def soirée bu ci suba mu jug yeewu ay laasam ñu naan la yaa ngi soog a jug yaa ngi soog a yeewu vingt quatre heures waaw loolu ak neexoon nga dem def ko sa jàkka jàkka ak ak njaboot bi am nit yàlla fanaan ak moom xool nan lay naafilaa ci guddi lay jëflanteeg taalibeem nga filmé ko xool na lay demee jàkk nga filmé ko xool na lay wasifa nga filmé ko xool na lay defee xadar juma nga filmé ko def ko émission njulli gi tamit am fulla am fayda émission diine yi ci rajo yi ak ci télé yi amul benn doomu xaar xaalisu jullit bu dem ko lan moo tax émission yii nekk ci télé yi am doole parce que ñëpp ci caay caay ak ko ak musique ñooy dem sponsoriser ko lu tax ñu bind buñ sponsoriser suñu émission diine yi xoolal fatwa boobu Cheikh Hadi Niass di def lu tax duñ ko sponsoriser dem dem ba dix millions def ci wala boog nga ne ko man seet yaa ngi def émission bi maa la yoral sa état sooy dem ci émission bi jox naa la vingt mille francs état mais noonu la ñuy encouragé émission bii nii mais encouragé ko ndax bu ñu def ba ñu critiqué ko ba ñu ko ñu génn beneen bu gën a bon daa yëngu ci biir engrais bi teg rek da dem nañ ba jël suñu xale yi boole leen émission xale yi ci rajo bi émission petit gàllé grand gàllé pour lan pour lan xale yooyu ce sont des enfants wax naa ni man ñi may interpellé mooy les les sous-régions publiques. suul moom mbir mu bëri suul nañ ko ak bopp yi dañ wax ni diw ak diw ak diw ñëw di suuroon dañu dellu ginnaaw nit ñi dañuy dellu ci boppam Seydina Muhammad loo may boppam mais jullit ñi xoolal bi am na ñoo xamante ne ak nit galaat anam ngëm yàlla kenn terew la wut saafara takk wala wut déedéet takk wala nga lii yow sa as na yëpp galaat pour lan anam ngëm yàlla ana ragal yàlla ana yaakaar yàlla ana fonk yàlla soo amee xamuñu gëm yàlla da ngay jàpp ni lépp loolu moo koy maye am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni lépp ñu bëri sax moo leen gaare moo leen gaare parce que loo gis ci àdduna dafa am lu ñu koy jëfandikoo parce que li amul gàllaaj xam ne doo ko wutee ko wut ko ba jël ko jëfandikoo ko tëju ko doo ko nëb doo gaar doo accidenté doo dee waaye doo am dara xamoo ci dara wala rek loo gis tax loo gis naan loo gis jëfandikoo loolu bu ñu jullit day am ngëm yàlla am ragal yàlla wóolu yàlla maama laa dina daan wax ne su la su yàpp yëpp meloon ni rek tey bi ci am yoon dañu góorgóorlu gi ñëpp ñu fekkee nekk ay rek yàq wóorul parce que su ëllëgee su ma nee ma kenn ko fekkee isaan ñun benn pas-pas la ñu waroon am waaye ay pas-pas la ñu am moo ngi nii noté naa benn pas-pas la ñu waroon am mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye nit ñi ay fas-fas la ñu am nemul kat léegi liñ may fan jaay su ma la laajee nga ne man Cees wala fas-fas la da nga waroon nekk Cees wala su ma la laajee nga ne ma Sénégalais la su ma la waxee léegi Modou Lo Balla nga wax ma ci nga faral su ma la waxee léegi Barça ak ba ma ci nga Manchester United ak Manchester. lañ ci xeex sax fan yooyu ay sax la te loolu moo tax nekk sax foofu jullit dégg kii laa faral kii mooy sama musicien kii moo may yëngal kii moo may daaneel dégg nga dégg nga léegi li ñuy wax ci réew mi diw laay de diw laay sentir doo di dégg loolu man moom lay sentir doo di dégg yow war ngaa sentir lu dul yàlla war ngaa sentir lu dul diw la wax nga naan diw laay sentir. da nga leen seen koo sentir soo lëggee yéene ko fa ngeen dëkk wallahi ba ma ko waxee nii de ca la gaa yi xotti seen poster yëpp dindi seen way yëpp bàyyi ñi seen ci seen yëpp ñoom sunu ba ñoom boobu jamono sunu la ak euh, docteur Dirick boobu ñoom ñii ay gaa yëpp ñoom ay éminents ñoom ñëwuñu ñoom sunu docteur Toubak Chakour ñoom docteur Dirick ak nii boobu nii mooy soobu génn borom ko seen sunu produit. jamono boobu la woon ja euh, euh, booy suumee ñooñu jamono boobu la woon ma wax ne ne leen billa yore ñeneen ku faa booy suumee wala nga faa Michael Jackson wala nga faa euh, Bob Marley borom bopp Sylvie wala nga faa sunu doom yi dox kii ñu dox teg wala nga faa Tupac Shakur mi doon saaga ndeyam ak baayam wala nga faa Dr. wala nga faa Eminem baa nga faa ma ngoog ñoom dégg-dégg sax xale waaw. mais mag ñoom battoo ñoom VIP big bi waaw ñooñu foofu daal di sa mag ña la foofu daal di waaw sa mag ña la foofu daal di kilifa la waaw ak yi wallahi ñii ñëpp koo ci bëgg si yow ak yaa ngi ko bëgg si dëkk Sénégal bëgg si dina wax nag Sénégal fii tamit la même chose koo fi nekk ci ñoom ñooñu dama tudd kenn te leen wóorul comme am na ministre yooyu dafay tëj dégg nga li ma ko waaye koo ci mën ci bëgg ci ñoom ñooñu yow ma xiyaam ngeen di bokk fu ñuy dëkk man wax ma nag sax lañ jël yow. أكرم الكرماء سيد المرسلين ذي البرايا jërëjëf moom nag day jeex moo ngi rappelé ñëpp à l'ordre nee na nañu góorgóorlu sooy bëgg soppal Seydina Muhammad ñu ne ko waaye noo koy bëggee mu ne soo koy bëgg bëgg ko sa xol mooy lan sa xol la muy léer ak sa xel ak sa dugub ak sa yàpp yaram ak sa deret yaram ak sa veine ak say tànk ak say neex ak sa biir ak sa tànk nee na sa yaram wi yëpp sunne Muhammad nañu sallallahu alayhi wa sallam mooy suñ ko defee su ëllëgee ñu ànd ak yeneen suñu xoolal yeneen suñu ëllëgee yow ak yàlla fu mu dem ñu toog ko fu mu dem baax affaire bi kon fu mu dem baax na fu mu dem nañ ko topp. day tax ah gàmmu soo ñëwee di fekk ñi ñu dëkkee seetal seetal kat ma nga topp. d'accord yow lu mu doon seet topp ko rek. xalifa la sëñ bi jox moom la sëñ jox xaalis bi yow bul dee jëmale xalifa rek toogal di nga am loolu yéen bi rek ànd ak moom wallahi doo ànd ak moom di nga am kenn du ànd ak moom di toog kenn du ànd ak moom di ñàkk wallahi la kon nañu góorgóorlu ñu dellu si faffax la ilaha illallah bi yéen bi salaatu moom la doon xeex wala yi ma leen dund ba ci sunu maam Cheikh Hadj Malick suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba ba suñu maam Ahmadou Mbacke ba suñu maam El Hadj Abdoulaye Seck wala ñun yëpp yëpp yëpp li mu doon seet rek mooy nit ñi nekk ay jullit yëpp. dañuy fekk fekk dañoo jaar ak ñoom seen affaire pour ñu libre nekk ay jaamu yàlla nangul yàlla topp yàlla te léeg-léeg mu métti ba xaw a day métti wax naa ne ko képp ku nekk par temps man de suñu maam Cheikh Ibrahima Fall xoolal li muy woowee lamp lamp lamp Fall Babou Mourid Cheikh Ibra yéen ñii xam ngeen ni Cheikh Ibra dam leen la waroon doon ak tey Cheikh Ibra ponkalum jëkk la te bu buuri Jolof ya bu buuri Kajoor ya waaye bi mu ñëwee ne day wut yàlla maam bi Tuubaa daf ko xool jàng si ko jàng ko sëriñ da lay xool wax na biir lu soxba moom la Sëriñ Tuubaa mu ne wënde yu fii bala koo toog da nga koy mat ba peese ko ba xam lu mu lan lay jaar maam Sëriñ Tuubaa ba mu pees ba ba ba mu ba mu ba sa ceeb la ñëwee mu xool ko natt ko xam ni kii dafa bari ay pas-pas yu nekk ci moom dafa benn pas-pas rek war a nekk ci moom. mu bëgg def ci moom benn pas-pas xam na ni doomu buur la dana wut ay daxam tax di ñëw ci ndey mu ne ko bul bul bul raxas sax sax. kawar nga daanu ci kaw mooy njëriñ boo ko rafetlu boo ko rafetlu sax mooy njëriñ xam yow xamoo ko la loo moom dañ ne ko bul raxasati sa kawar comme kawar nga daan nañ ci jiwu tax kawar nga yokku na ba daanu ci ginnaaw mooy njëriñ yére bi war ko jox bu ko sumbee mooy njaxati parce fu mu mën nee rek mu defaraat mu mujj am couleur yëpp mooy mu ne ko yow nan la daan way di la màggal doga faale maa wajoor ku ko sàmm yaay jaloo di la la daan wayal géwél yaa ngi tamit nga fay di yuuxu ñi ñëw ngay góor ku nekk moom lay way naan la samaam firma samaam nangam nangam baal samaam nangam loolu la daan wax démb waa léegi yow yaay géwél bi tey nan la mu ne ko yow foo toll deel way ci moom ñëpp mooy yàlla mu ne ko lu muy def mu ne ko saxal ci laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mu ne ko bul bul nangoo ci kenn takkati la ci kaw suuf yow dee takkee mu ne ko ndax damay takk yow lay takk mu ne ko déedéet kan laay tagg ñu góor ñu mën a ko déedéet jigéen ñi mën a ko def mën koo koy tagg mu ne ko yàlla laa bëgg na koy tagg mu ne ko waaye lu ma koy taggee mu ne ko tagg yëpp baax na waaye am na moo xamante ni moo gën a neex yàlla mu ne ko ban la mu ne ko la ilaha illa allah la ilaha illa allah lii la nekkee Cheikh Ibrahima lii la nekkee bu mujj nekk waliw Mm-hmm. mais yoon la yoonu tarbiya la parce que xam nga ne xool bi am na yu ca nekk ñu bëri dama mujj si kala si kala si kala si kala si kala ba fàtte yëpp fàtte lépp. ginnaaw maa ko yore suuna bëgg a yàqu. def leen attention dikkar yi salaatu ala nabi yii ngeen def way yi da lay jox bayre bul yaakaar ne saafara yi nga sangoo wala téere yi nga takk la wala li ngay wér la ay yaa ñu jox ay faramara ay loxo ay déet lool ne déedéet leer gi nekk ci yow jigéen ñi dañ koy sentir danañ di xeeñ dañ koy xam moo tax ñu lay topp noonu su leer gi dañee ci yow dootul la faale yéen bëgg yi loolu la Malick waaw moom la bismillah soo koy gaayaatoo ndeysaan yoroo waale si suñu saal ah dañoo niroo de ndeysaan ak fi jege maa ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ndiaye. moom la kon Maam Alaaji Mustafaa radiyallahu anhu foofu la jaar ak sëriñam na beneen sëriñam di leen nit da ngay xam sa kilifa dafa dem tey ba ñeneen xam nga def na lii ba sëriñam gërëm waaye Maam Alaaji Mustafaa alalam mu ngi daan jëlee ci mbayaat daan dem di bay comme ni Saalum Saalum yi def Saalum Saalum yi dem di bay ñu lay bay ak lan dem di ñaan. di ñaan yàlla ñi ñu ngi la weexal moom la daan jël yoon yóbbu mbayaan naag alal yëpp da jox sëriñam ak yi ci mbayaan moomu demoon na say ba ñegeen ci benn sëriñ nekk fa ba feebaru presque dugg fa mooy baaxul presque ba presque ba ñëwee lu mat ñaar téeméer ndongo ñu woo ci daara yi di presque di dugg see taaliba yi bàyyi ba trois heures du matin ñoom ñëpp ñu daw sëriñ ba xëy fa def gis ma mu ne ko waaye man duma dem maama laaj ma baro sëriñ ba woo ko mu ñëw mu ne ko pourtant de ñoom dañoo xamul woon de waaye aaya alquran bii de ku ko bind def ko saafara naan ko fekk su la rey daal di bind saafara sa ne ko maa koy bind ci sama loxo mu bind ko ba pare def ko ñaari këll naan daal di jox maama laaj baro ne ko naanal la laal ma la laal ma loolu may mbir la yàquloo ko ci ma la ñu borom la ñaar téeméeri taal bi bay moom loolu moo ko bay seen maam dafa sonn moo tax njëgën leen doo leen gis ñuy fooy diine soo gisee seen diine soxor parce que ñun dañoo am diine ci coono fooy ñu daal rek l'islam lépp l'islam sunu maam yi ci coono lañ ko amee loolu moo tax seen xutba yi tàng seen waaraate nit loolu la ma nga maa la ñu boro dellu ci kër sëriñam yóbbu addiyee chef garantie moo ko may wétu defal ko ijaaba chef garantie la moomu daal di dem ba nga xamante ni dafa ñaan yàlla def xalwa ñaan yàlla daal di xëy daal ñu boro ñaan naa yàlla yàlla nangul na ma mu a ma loolu ñaan yàlla mu ne ma ñaan naa yàlla dem Makka yàlla nangul na ma ñaan naa yàlla su ma demee Makka su ma gisee xabaru yonent bi yàlla ma foofu yàlla nangul na ma ko te man li ma la yéene xam naa ne amul mbindeef bu ko mën ci kaw suuf ku dul Seydina Muhammad dégg nga mu ne ko li ma la yéene gërëm gi ma la gërëm bu leen may may ma rek ma daanaka yàlla fay leen mu ko li ma la yéene li ma la yéene yow Alaaji Amadu Baro kenn kenn kenn mënu ko defal ci kaw suuf ku dul Seydina Muhammad dafay ko ko sa suuf noonu la sa di sa ay bopp ba yomal xiyaama ni ne fànn ku ko gis xam ne kuy la noonu la sa liggéey di ñu mette ceeb sama maam nga dem moo lay gunge sama maam nee na jël na laa ilaha illallah jox na la ko sama maam nee na jël na siru jox na la ko bii defar ci gaa yi ñu àgg ci yàlla bii noonu yi suñu ñëwee lii moo leen di faagaagal oh. maanaam na ko bi lu wàcc fii ànd ak benn taal <laughs> moom dong mu ñëw sama maam moo ñu wax ci lu wér ni maam lañ ma faro moom dong moo daan noppi li xamal boppam julli boppam su dumee samay laaw di man xam ne kenn du ko xam banaa wala xam ci loolu la nekk histoire bu gudd la du ma ko toppee ci la ñu fanaan waaye gis ngeen seen maam alaaj Ahmad Baro alaaj Mamadou moo ñu ko wax loolu kenn du ko mottali ndax su boobaa am lu jéggi si ngi jël maam alaaj nee na bu njëkk ñii njëlit ak ñi dul jullit lan daan boole suul ci benn ay sëg sa sëg yooyu fi ne ndëj koo dëkke léeg sax ñu def sa kër ya daayee maama laa ji wax na ma fan la maa la waaye maama laa ji nee nit daan na dee ca jaxaaw ba def ñetti fan commencé néew nee na kenn du ko laal sama nee na maama la joxoon borom mooy dem sang la sang la defar moom dong gasal la suul la soo moom nee na képp ku mu sa dee ci peste kon peste ba dikk la <laughs> ah tubaab bi waa ku dee ci peste imam mii médecin la xam na ku dee ci peste nan la lay def dan lay taal taalaale lépp loo am boo si du taal kafe dan lay taal taalaale sa kër taalaale sa néeg taalaale say kudd taalaale sa lépp la ñuy taalaale peste baaxul voilà waaye su ñu deewaat ci peste marmala jafam borom mooy dem sang ko sang ko jullee ko moom ndong yéenal ko boppam moom dong dem gat moom dong suul ko moom dong ñu lig ci kër gi toog da ci temps boo xam ne sax gars yi dañoo meroon ne ne ne ne li ñuy def noonu waaw ndax ndax danse bi tubaab bi demoon nañ ba ci mer mu am na ci benn histoire benn taalibeem boo ne ko dañ koy lakk waaw mu ne leen du ngeen ko lakk ne leen ko lakk de ku ko taal tamit ñi nga ñoom ah ñoom ñoom dañoo ñoom dañoo sacrifice yu ah ah, ah am na kàddu xam ne ni ko waxee ñuy jox ñuy tàkk waaw wow ah, ah joxoñ rek joxoñ rek joxoñ rek. waaw laa jël tubaab boobu xam nañ dañuy koy def ma ma bopp maama la ñu borom la def ba ñëw fii Thiès bi mu ñëwee fekk fi lu nekk fekk na fi ku nekk fekk na fi ay saay saay yu mag yu fi nekkoon. ba mu ñëwee dund ko eh looy def ñu ne ko ñu mën leen damay woote ci yàlla ñu ne ko xoolal bànneel yi yëpp ñu doon woote ci yàlla la ñii jàmm moo leen mag ñii dañoo ko xasalu dee ñii dañoo mbir bi métti dee ñii bukkee leen lekk ñii noonu lañ ko waxee maawal borom ne leen ñoom dañ fay ñëw ngir bëgg a woote ci diine xam nga yu bëri suñu loolu moo leen sonal dañuy woote ci diine di waaraat rek di jooy yooyu te fekk yow yàlla waxul nga woote yàlla su waxul nga woote mais sooy waaraatee soo maaraatee bi nit ñi jël ci jàkka ji bàtt nan la mais su yàlla su la yàlla nga wax wax ci day tax ci xol yi ba noppi sëriñ jëfe mun leen ñooñu ñoo fi ñëwal seen bopp ngir tax l'islam man nag xëyul bëri yëpp muy Seydina Muhammad moomu kee xam mun leen di ngeen xam man ñi dañuy toog ba jàgg rek bànn yooyu daan def noonu <laughs> am na ci loo xamante ne kenn ñëwal koo nekk day tax waaw waaye bu soobee kenn daal ñëw ne ko dañoo bëgg a mel ni yow mu leen bëgg a mel ni man ngay wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah suñu demee ba ci biir ne ko waaw dëgg la ñoo ngi góorgóor ci islam waaye dañoo bëgg a am li nga am mooy leer bi mu leen kooku saa bu baax ci moo leen saa pare kat mu may leen gërëm loolu la def ba petit stop bi yëpp mu tuubal leen petit stop bi laa wax waxuma Thiès waxuma Thiès petit stop bi yëpp mu tuubal leen waaw xeet bi gën a dëgër bopp moom la ko yàlla boole noonu moo tax kër gi du fay ndax ñun ay taal yu séeréer la jëpp la te séeréer du wax séeréer du wax waaw boobu séeréer da looloo na alal bi ne ko ah mi bari nay coow ku nekk ñu ji bari na ku nekk ñu wane ci iman télé bi ñoo ngi wax rajo bi ñoo ngi wax waaye mu ne ko ñun dara la taxal ci ñun njëkk séeréer lañu benn yoon la ñuy jooy ndax ci maa lañu mu ne ko ñun séeréer lañu ci ci ci ñeel lañu ci ci ñeent lañ kenn duñu rëkk te teel duñu ko loolu la seen góor séeréer di wax alaaj moom jigéen la def nag waaw góorgóorlu ci jiire jaamu yàlla topp yàlla mamalaaji nee na mamalaaji borom daanu dem pour jàkk jàkk ga boo xam ne daan jullee wala daan liggéey ci léppam yére yu weex du daan sol léegi-léegi rek la daan sol yére yu ñuul jaamu yàlla sikkat fanaa ne jaamu yàlla kese kese kese wane ko luy cee ni moom nga réew mi su problème sàngam amee ñu ne dama see di bàyyi jiw su jeeg jinni jàppale nit ñu ne naan seen siñ bagala soo amee téere bu raar booy wut ñu ne naan seen mamalaaj malik ku dëggal bopp su amee ñu ne yóbbu leen siñ bamba moo mën a wulli waaye nag su problème amaan réew mi ñaan ñaan jàng ay trente cinq mille kaamil nanguwul ñu sarax ay juróom nag nanguwul ñu ñaan dugg ay fukk xalwaat juróom nanguwul am nga lu ñu wax dem leen seeti El Hadj Ahmad Borom Moussa ñu mooy boromam lu mu ñaan na ko maam El Hadj Borom la ñuy ñëw seet si kii jaan bi lu mu sa am moom la ñuy ñëw seet si ne ko ñëpp ñaan nañ yàlla yàlla nangu fëggal ko su jëlee kursam gi bala muy bala muy ñaan yàlla nangu ko yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku histoire waa ja jow mi woon ba mu tere seet yoon ba ba àgg ca baatu xaaral loolu ngeen dégg ngeen ko waaye ci soo mam neen tuuti église bi la sukk di tuur ndox di ko di ëppali xam nga loolu yëpp ñàkk jëfe sunna la sooy ëppali da ngay teg sa génn nii bu dee sa loxo gauche la ngay dugg nii la ñuy ëppalee waaye sooy ëppali tamit da koy boole kaa aw billahi min shaytan rajim sinon leen iblis day dugg sa biir génn saw ci man yi iblis baaxul iblis ci waxal génn bu ji nga ci def loolu iblis yaa yaa yaa sal muy tuur ndox rek daal di ëppali naan jinne yi daal di jël gémmiñam daal di jël loxom jinne bi teg ci gémmiñ gi gémmiñ gi bañ ne dootul tëdd mu ñëw ci maawaram ba maawaram ba ne leen eh ñun dañoo maanu sëriñ xam nga sëriñ léegi soiñ kuudum loo xam yaa ah, am naa tegtal waaye lu loolu loo am tegtal lépp am tegtal lépp fan la yow kañ da ngay aay kañ ci kii ay ay ci ay saafara ay ci ay wirdu wala nga aay ci kii mais tey boo xam lépp nga mën loolu dafa koy ànd ak spectacle man mel ni ñoom noonu ñu ne maanaam ba leneen fii affaire yu jiw moom sëñ Fakala ci mën sëñ Fakala moo ci sëñ Fakala ci suuf dem leen ca moom waa ji daal dem mbokk yi man fii laay dee ne leen mëntu kii moom maa ngi leen borom daal di wax wax ba doon xam ne waa ji ku a bokk la dafa ñu gën daal di jàpp. sama neen dafa jàpp rek daal di julli ñaari rakka ne ko tëddal ci laal boobu mu tëdd mu commencé jàng sëriñ bi allahumma salli ala muhammad القدر المتعبد بالعظم والكبرياء المتفرد بالبقاء الحي القيوم قادم مخرج الجماعة الطاهر الذي لا اله الا انت ربي وانا اعبدك عن السوء وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها طيب ولا يغفر الذنوب الا انت يا غفور يا شكور يا حي يا كريم يا غفور اللهم نحمدك وانت المحبوب وانت الحمدون واشكرك وانت المشكور وانت الشكريهم على ما خصصتني به من مواهب رماك واوصلت اليه من فضائل السراعي واولدني به من احسانك وبوصني به من مغنى الصدق عندك والمني به من يمينك وما تلفت اليه واحسن به اليك كل وقت من تجعل اليه تعمي وتوفيق لي واستجابه الدعاء حين وناديك داعي وناديك راعي الحرم والأرض الزرع مقدم قال يحيى أبن بريد مليك كان المغلوب في النواصب كلها وكل رجال حاضرا حبيا بارا ولي كل جنود كلها نادرا وعلى العطايا كلهم نادرا وللخطايا والذنوب كلها نادرا وللعيوب كلها نادرا لما أخذ عملك وبرك وخيرك وعيشك وإحسانك وتعينك منذ أن تبدأ إلى الاحتفال والكتب والاحتفال لتنظر ما أقدم من الكروز والثار والصحابة والأحياء فقد فجعني فلا فجعني يا من أعتقد يا إلهي مولاي خلصني من النار ومن جري المطار والمطار والمطار والمعارف والمغارب والمغارب وهم بالشقاء والتبيهم إجماعي أصحاب البراء يكون في أهل القناة إلى إذا رسول من سيد الدنيا ورعا من سيد التفضل خير كل شعب وكل وشك كان وكل كل كان وفضل على جانب وكل ونعم عليه ذكرة لم تكتب الشوال وأخذ أو يصدق فجاء وحسان يصعب في الإحصان وكل في الإحسان وحسن الله يسوي جو قد أحسن القلب المقرأ ولم تسمي بي على يحسان ولم يمر ما يسوي ولم يمر شر ما عليه فلا أثر في الله أنا أثر في عبدك للحاسد وظلم الله يسرا عليه أحمي تحت صراط قاتلك يا أكرم الأكرمين وما بين وبين عليك وما بعدك وبعد بين مسجد والمغرب وقت فقط عني من القدس وارزقكم بجلال وجهك وقت على أبو سر وجهك وأهلكم وتميرهم تذكر كما تذكر سلامك ياك وضربت لقابل يوم الأسفل وقد صرت على غير أنبيائك وقد صرنا على الكافرين من الأسفل وغلب الفرائض ولما تزجاج لك وخلقكم خلقنا أخبارك فلاحي يا يا مصر جناب نعمتني عليك فحمدك يا إلهي وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك وأسمع عليك wa tara tënk yi xarit فيك ومثلا لما تستحمل وتبني وحال التوحيد والاخلاص تقرب وتقديم حتى تبني بالكل تعبد وتعبيد لم تعد قدرتك ولم تشعر بوجهك ولم تعلم ما هي فتكون للاعداء مختلفا مشاركا ولم تعين صاحب الثلاث على العدد المختلفه ولا تركك له وهو يقرب اليك فاعتقد من ترمك محدود من تعلم بك لا يدرك فوق الهم ولا يراك فوق السبيل ولا ينتهي اليك فوق مال المسجد ومسك يركب عن سباب المخلوق سباب قدرك وعلى عن ذاتك لا عظمك ولا يتحس ما رد الانسان وليس أمارا سيسر لا أحد شيء حين فتستلقى ولا نزل ولا تتحضر حين بلد النبوة كانت لكم هذا في الملكة ونحن لكم أقول أصلهم مع ذلك الملكة وكيف يوزن كل الملكة يا أكبر له الملك الجبار القدوس النبي الذي لم يزل ولا يزال أثريا باقيا أبدا سرد ينزل وحدك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن إله سواك لا الحالة ثم من ذكر بيقول ذكر من واجب لك ba mu ne xaar yàlla dana ko koy wax nangul naa la li ngay jàng bu mu jeex foofu la yem wallahi sama maam nee na maam laaj ma boobu bu jeexal suy bi ci aajo déedéet suy soog rek bala may sori tuuti rek yàlla nangul xanaa xamul maam laaj ma boobu su ñëwaan ne ko jigéen dafa toll ci diggante mu ne waa bisimilah seet leen ko ko dimbali say biir lay soog bala mooy àggal ak doom jigéen mattee nit ñu ne ah seen leen dugub kat mu ne xaar leen allahumma salli ala malikul haq mu binu xadim mu taal sibir abal dund bi yàlla question jàng wax na waaw ku jom mu jàng say biir lu xew mu jàng say biir su daay amee mu jàng say biir mu yem fa jeex njëkk yàlla mooy feebar su nekkoon man mi fu nekk lay dugg di jàpp fii di jàpp fee di dugg fee lu nekk dugg di jàpp fii di wax di kenn ñoom yàlla la ñuy waxal rek mu daal di mat loolu ngëm yàlla ba yàlla di jëm ak fas boobu ak gëm ko war ragal yàlla boobu topp la 46 di tabax taxaw yëf yi Ibrahima góor bu ñu cent pour cent ponkal mu toll ni moom foofu bu jamono mu toll ni moom daal di jëm jëm xilaafaam jox ko mu taxi bi ba ñu waxee loolu rek nekk daalaaj moom borom wóolu yi kenn du ko sukk waaw alaaj moom mu daal di feebar feebar bu métti sama maam nee na ay mag ñëw seet ci ko ndeysaan tari koy seet ba noppi daal di jënd quoi bi ñu jëndee soo ma mel mu daal di woo bàyyi nag papa nag papa waaye dañ ko bàyyi bi ñu waxaat dañ ko wax lu mu wax dañ ko bàyyi bi ñu dèjà dèjà te ngeen ko bëggee rek ci mooy mooy yéen man yàlla ci kaw su ngeen bëgg ko rek waaye bu ko rek buñ bëgg mu dee ci mooy yéen man yàlla ci kaw suuf dafa yàgg peu importe yéen damay dee non daal Mbour daal ñu ko non sax yi benn benn bët ci yéen fàttu pour sauver l'islam jeex فامألاجي فامألاجي وموفقين يا رب Rusa magi jamur ni war

Muhammad Blake. Ah! Adájú mọ́ ní ẹ̀rọ Bismillah.